يرى wa sallam wax na ne bu ëllëgee nit ku ne yàlla dana wax ak kenn du dox seen diggante di jottali wala dara nee nit ki day xool ci wetu ndeyjooram du fa gis lu dul ay jëfam mu xool ci wetu càmmooñam du fa gis lu dul ay jëfam xool ci kanamam du fa gis lu dul sawara mu ne kon nag na ngeen wattandiku sawara doonte xaritu tàndarma bu ngeen di saraxe lay doon te yàlla rek tax qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi riwaayati abi daawud wa tirmisi man qara'a alqur'ana wa amila bima fihi albasa waalidaahu kun bisawaarida utaajan yowma alqiyaama dawuhu axsanu min dawi shams fi buyuti dunya law kaanat fiikum fama zannukum bi haza yonent bi sallallahu alayhi wa ne te jëfe ko bu ëllëgee ñaari way juróom dañ leen di solal mbaxanam buur moo xam ne leer gi ciy nekk muy féete kaw leeru jant bi mu ne nag ndegam moom mi nga xam ne moo jàng alquran ay waay juróom rek la ñuy defal loolu lu ngeen jort ne moom la ñuy defal ki nga xam ne moom ci boppam nag moo ko jàng te jëfe ko عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذبح الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه jële nañ ci anas radiallahu anhu mu jële ci yonente bi salallahu wa sallam mu wax nit bu faatoo ñett koy topp te mooy ay waa këram ak alalam ak ay jëfam ñaar ñi dañuy wàññeekuwaat duñu àgg te mooy alalam ak i jëfam ak ay waa kenn rek moo fay des di ko gunge su baaxee ak su bonee muy ay jëfam an atiyati sahdiya radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa yabluqu alabdu an yakuna min almuttaqin xatta yadaca ma la basa bihi azaran mimma bihi albas rawahu tirmisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki balaa bokk ci ñi ragal yàlla dëgg day dem ba bàyyi loo xam ne dara nekku ci ngir ragal ne mën na koo àggale ci loo xam ne dara an abi hurayrata radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam qaal yaa ayuha annaas inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin fa qaala taala yaa ayuha rusulu kulu min altayibati wa amalu salihan inni bima taamaluuna alim وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعس أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغسي بالحرام فأنى يستجاب له jëlee nañ ci Abu Hurayra mu jëlee ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne yàlla ku teey ku sell la koo xam ne du nangu lu dut lu sell te nee na yàlla lim digal ñi gëm mooy lim digal ñi mu yónni rek ndax lim wax ci alxuraan ne yéen ñi ma yónni nangeen di jëfandikoo lu lu dagan lu sell tey jëf-jëf ju baax noonu la waxe it ne ñi gëm yàlla nañuy jëfandikoo lu dagan yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ne da gis koo xam ne mën naa nekk ci coona ci tukki ci mbir yoo xam ne mënoon naa tax ñu yaakaaral ko nangu ñaan ngay gis mu yëkkati loxoom di ñaan di ñaan fu mu toll waaye la muy lekk du lu baax lam sol du lu baax la muy naan du lu baax la muy dunde du lu baax mu ne ku mel noonu nan lay yaakaare yàlla nangul ko ñaanam wa an anasin radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya ibna aadam innaka maa dacawtani wa rajawtani xafartu laka wala ubaali ala ma kaana mink yabna aadam law balagat zunubuka canaana alsamaai summa staxfartani xafartu laka wala ubaali yabna aadam innaka law ataytani bi quraabi alardi xataaya summa laqiitani laa tushriku bi shay'an la ataytuka bi quraabiha maxfira rawaahu tirmisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadiisul qudsi yi suñ borom day wax ne yow doomu aadam li feeg yaa ngi may ñaan te di ma yaakaar danaa la jéggal say bàkkaar yépp doomu aadam say bàkkaar bu fekkoon feesoon na asamaan ak suuf waaye baalu nga ma danaa la baal te duma ci faale dara yow doomu aadam boo duyoon asamaan ak suuf ba fees dell ak ay ñaawteef waaye fexe nga bu boole woo yàlla ak dara boo jë ñëwee danaa la jox njéggal gutol ni bàkkaar yooye rawaahu tirmisi an ibni abbasin radiallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa qaal man aksara min al istixfaari jacala allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayxin maxraja wa razaqahu min xaysu laa yaxtasib wax na ne ku bari lu muy jégglu yàlla yàlla dana ko defal teggiku njàqare ci njàqare lu mu doon yàlla dana ko génne ci xat-xat te dana ko wërsëgal ci lum mu fooguwut abi saidin alxudri radiallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida asbaxa ibnu aadam fa inna al aadaa kullaha tukaffiru llisaan taqul ittaqi llaha fiina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in iwajajta iwajajna yonente bi alayhi salaatu wasalaam nit ki saa yu xëyee cëram yépp dañuy toroxlu di ñaan làmmiñ wi naa ko dimbale ñu nga ragal yàlla te jub ndax suñu jub ak sunu ñàkk jub ci yow la aju boo jubee rek ñu jub waaye boo wàccee yoon rek ñu wàcce aw yoon an abi hurayrata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaal maa jalasa qawmun majlisan lam yaskuru llaha wa lam yusalluu ala nabiyihim illa kaana alayhim tira fa in shaa azabahum wa in shaa gafara lahum yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit ñi saa yun toogee ab jataay tudduñu yàlla julliwun ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam jataay boobu ak perte la ci ñoom bu neexee yàlla mu baal leen ko waaye bu ko neexee mu mbugal leen ca an ibni mashuudin radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xusiba rajulun mimman kaana qablakum falam yujad lahu min alxayri shay'un illa annahu kaana yuxaalitu nnaas wa kaana muusiran fa kaana ya'muru gilmaanahu an yatajaawazhu an almu'sir qaala allahu azza wa bi dalika minka tajaawazhu an abdi rawaahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na am na nit ku bokk ca ña leen jiitu woon koo xam ne biñ xoolee ay jëfam dara lu baax amu ca waaye nag da daan jëflanteeg nit ñi nekkoon ku suñ borom dénk wërsëg mu digaloon nag xale yi koy liggéeyal ne leen ku ñàkk te ame fi bor na ngeen ko jéggal bu ngeen ko topp yàlla daan ne tabegeeg baax googu nekk ci moom man maa ko ko gën a yayoo kon man it jéggal naa ko awrada ibnu rajabin an xalbani an abil qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi marartu laylata usriya bi bi rajulin muxayyabin fi nuuril ars qultu man hada a malakun qiila la qultu a nabiyun la qultu man huwa idan qaalu hada rajulun kaana lisaanuhu ratban min zikrillah wa qalbuhu muxallaqun bilmasjid walam yastasibba waalidayhi qat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na guddi giñ ma riñaale ne dama romb waajoo xam ne ñu ngi nuural ci biir leeri aras ma ne waaw kii moom xanaa malaayika la ñu ne ma déedéet ma ne ab yonente la kon ñu ne ma déedéet ma ne kon kan la ñu ne nit la koo xam ne làmmiñam dafa dëggoon dafa dëkkoon ci tudd yàlla ab xolam dëkkoon ci jàkka te mësta sabab lu ñuy saagaloo wala lu ñu xase ay waajuram wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباقي القديم في معجزات الراخي المخدوم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi واعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عظمة ذاتك وكله بما يسره وينفع ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اختطله من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورغمني في كل ما يقربني ilayka wa yassirhu lii wa adhibni fi kulli shay'in yuwaddi ila ghadabika aw suxtika aw ghayri ma yurdika anni wakfinihi qabla tawajjuhi ilayhi wa qabla tawajjuhihi ilayya wa aghnini an al-iltifati ilayhi wamhu bila ithbatin abadan kullama lam yakun layiqan mimma ko gi tàmbalee ba tey jii di juróom-ñeenteelu fan bi ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk bàyyi ko ba Dakar ñëw ñu bokk ak ñun jotaay bi fas yéene bokk ak ñun li mu di ko yàlla baaxee ci tomb bi nga xamante ne incha allah moom lañ ko fas yéene jox tey mu ànd ak ñun ngir jàngat muy Serigne Mballo incha allah. Euh, moom lañu fas yéene ànd ak ci waxtaan mi fas yéene ànd ak ñun ci al islam wala alaaxaat ak waliya muy lislaam ak doxiinu ak relation bi nga xamante ne moo am ci diggante euh, réew yi wala lislaam ak ñi àdduna bi doxee ñi àdduna bi jëflante ci seen biir kon incha allah tom boobu noonu moom la ñu fas yéene ànd ak seen bi tey incha allah jàngat bala ñu koy jox kàddu gi rek xam naa ne dañuy tënk ci lu gàtt rek ci lenn ci ay yëngutoom euh, ginnaaw bi mu jàngee alxuraanul karim fii ci dakaar xam nañ ni foofu la ko yàlla foofu la ko yàlla foofu la jàngee alxuraanul karim ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi la dugg ci benn franco arabe bu ñu wax ittiha boo xam ne ittihaadul jamaiyat islamiyya Sénégal ci Sénégal ñoom ñoo ko ñoo koy saytu foofee la jàngee ba am baccalauréat ginnaaw bi ma amee baccalauréat ci la dugg ci. université bu Cheikh Anta Diop faculté de lettres foofu la jàngee ba am fa licence ginnaaw bi mu euh, génnee ci université bu Cheikh Anta nag la tàmbuli di liggéey di yëngatu tàmbalee ko ci benn maktab benn maktab bu nekk épice foofee jaar na fa liggéey fi waaye ginnaaw bi ñu jël ko mu yëngatu foofu ci ambassade bu Iran liggéey na fa lu tolloog ñaar fukki at ak juróom ci biir liggéey boobu taxul mu bàyyi njàng mi ak gëstu bi bari yàlla baaxe ko mu am maîtrise ci biir année yooyu noonu ci falsafatu tasrian al islaami yi wal ulum al ijtimaaiya waaye nag euh, ci biir loolu euh, ak ràññi kom tax ñu tànn ko muy ki nga xamante ne moo jiite majlisu chian di majlis mooy mooy mooy mooy njiitul majlis li siati ahlil bayt fi Sénégal ba tey tamit encore nekk mudiru markasi dirasat al islamia wal abxaas euh, wal abxaas li al yasir mu salaam euh, kon lii lenn rek ci ay yëngutoom yoo xamante ne mi ngi ci def kemtalaay kàttanam bi mu ñëw nag mu ànd ak ba tey encore suñu mbokk di Cheikh Ahmed Ly moom di al aminul am li majlis al a'la li si'ati ahli al bayt fi Sénégal ànd tamit ak suñu mbokk Serigne Abo Kebe mi nga xamante ne moom duñ ko présenter ci jotaay bii ndax bokk na ko ñu ay yoon yoon barki dem rek la fi jógee ànd ak seexum sëñ Muntaxa kon incha allah ni ma ko waxee rek Serigne boobu moom lañu fas yéene dalal muy Serigne Serif Mballo bàyyi ko ba Dakar mu fas yéene ànd ak ñun jàngat al islaam wala alaqaat ad duwaliya muy l'islam ak. Euh, relation internationale kon incha allah ci waxtaan wi euh, du ñàkk mu xamal ñu bu ñu waxee al alaaqaat ad duwaliya muy relation internationale lan lañ ci jublu bu ñu waxee l'islam tamit danañu xamal loolu lañ lañ jublu incha allah incha allah tamit danañu indil ni nga xamante ne noonu la al aalamul islami yu tëddee ci wàllu politique danañu andil tamit benn benn gis-gis ci relation bi nga xamante ne moo am ci diggante réew yi incha allah ci biir waxtaan tamit dana indil koom-koom mi nga xamante ne koom-koom mu naturel la moo xamante ne dafa nekk ci biir al aalamul islami yi ci monde islamique ba tey tamit encore danañu indil monde islamique ni nga xamante ne noonu la noonu la tëddee su defee nag incha allah euh, ba tey tamit dana danañu danañu indil incha allah culture yi nga xamante ne moom moom la Euh, monde islamique maanaam al ummal islamia seeni culture yi nga xamante ne mooy culture yu wuute yi culture yooyu ni mu wute yi incha allah loolu danañu ko nit ci biir waxtaan yi kon lii lenn la rek ci ay tomb yoo xamante ni incha allah fas yéen nañu ko baaxee ci biir waxtaan wi tey incha allah xam naa ne bala ñu ko jox kàddu gi ñu fàttali mbokk yi rek ne suba ci alxames ji tollook fukki fan ci weeru koor wi di fukki fan ak juróom benn ci weeru mai fas yéen nañu dalal sëriñ Assane si ci innamal mu'minuuna ixwa mooy jullit ñëpp ay mbokk lañu bu dee ginnaaw suba ci ajuma ji ñu fas yéene ànd ak sëriñ Ibrahima Ndiaye ci al hikmatu daalatul mu'min bu dee dibéer ji wala bu dee samedi ji incha allah ñu ànd fas yéene ànd ak Muhammad Ghali Guèye wala Gaye ci atasawuf al islami yi bu dee dibéer ji ñu fas yéene fas yéene ànd ak al imam Xaadi Ndari Diop moom si mu bàyyi ko ba dakaar ci al islam wa xaanunul usra fi Sénégal bu dee altine incha allah Seydi Makhtar kebe la ñuy fas yéene dalal ci xadiyatu Palestine kon incha allah loolu mooy programme mu ñaareelu ay bis gi xam naa ne incha allah bala ñu yëkkati jotaay bi danañ ñëw ci programme mu rajo yi ak sut internet yi ak télévision yi nga xamante ne ñooy jàllale waxtaan yi ngir ñi nga xamante ne ñooñu ci bëgg topp ñu ànd ceeg ñun kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi. suñu mbokk Serigne Mballo ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah مخلصين له الدين ولو كره المشركون والصلاة والسلام على شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وعلى أهل بيت الوحي عليهم السلام وصحبه الهداة الميامين mbokk ñi gannaaw bi ñu santee sunu boroom bi nga xam ne moom kott la muy càppaa coli moom mi nga xam ne kenn warul bokkaaleek moom te duñu jaamu kudul moom di julli di sëlmal ci ki nga xamante ne ni moom mooy garabu nubuwa ci moom la risaala bi wàcc malaaka yi ci moom lañ doon wuute di ñëw ci moom xam-xam yi yi jariñ ci moom la jóge ak ñoñam yi nga xamante ne ni ñooy waa këram ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy saxaabaam yu tedd yi ñu ngi am mbégte lool di ñëw tey fii ci dëkk bu tedd bii muy daarul muxti al muqaddasa di dëkku xam-xam di dëkku taqwa ragal yàlla di dëkku wara muy scrupule di dëkku ñoo xamante ne ni alaamu tuqaa lañu ay symbole ci wàllu xam-xam ci wàllu ragal yàlla dëkku maam Cerno Faati Ibra nga xam ne mën nañu wax ne lépp loo xamante ne ni xam-xam la ak wottu li nga xam ne moom mooy yoonu murit moom la ko sëriñ bu mag bi bàyyi bàyyiloon di ziar bu baax ay njabootam yi tedd yi nga xamante ne ni ñoom dañoo bokk ci sunu saqaafa sunu culture muy sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ak sëriñ cheikh Awa Balla Mbacke ñoom cheikh Abdul Quddus Mbacke sëriñ Aydara Mbacke ba ci ki nga xamante ne tey moo leen fi teewal même ñeneen ñi bu ma leen tuddul ñooñu bu ma leen tuddee rekk tudd naa ñëpp muy sëriñ hadrata cheikh Abbas Abdul Fadl Mbacke yal na yàlla dëgëral ay cëram yàggal ko sunu kanam. Euh, ci kanamu taalibe yi taalibe yi it ak waa dëkk bi yépp yàlla yàgg fee sotti li nga xam ne mooy ay xéewalam ndaxte bërëb la yoo xam ne ay bërëbu jaamukaay yàlla yoo xamante yu am solo yàllaa ko tànn ndaxte suuf bu sutee moroom ma dañ koo jal te wa jaala wa jaalaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi laallahum yarjiun yàlla nee na man maa jël kàddu gi def ko ci ay ndigal góor yu di ko jokkalante pour nit ñi di maanaam mën a dellu ginnaaw donc loolu ñoom ñu bokk ci ñu nekk minel bu yutaati diine yi di sant bu baax waa association Al ci invitation bi nga xam ne defal nañu ko ñu may ñu fursa ñu mën a ñëw fii ànd ak sunu mbokk sunu xarit di sunu mag di sunu ustaaz aussi muy cheikh ahmadu li mu nekk mu fakkir bu mag nekk koo xam ne aussi ku yàgg yëngatu la ci mbiru diine euh, jamiya wafa nag li mu def daanaka looloy wafa mooy fidélité mooy ngor ci diine ndaxte dafa jël mbooleem loo xam ne naanuwaay la ci diine mu xëcc leen pour que xam-xam bi ñoo ñu yor ñu mën ko contribuer pour loo xam ne dana boole jullit ñi ndaxte nit ñi bu ngeen xamantewul mënu leen nekk moo tax li jiitu xam moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam léppam yàlla bi mu koy yónni ci iqra la commencé mooy na nga xam jàngal jàngal pour nga xam ndaxte man arada dunia fa alayhi bil ilm wa man araada al axira fa alayhi bil ilm wa man araadahuma fa alayhi bil ilm loolu la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa wax ndax ne nee na ku bëgg àdduna utal xam-xam ku bëgg alaaxira it utal xam-xam ku leen bëgg ñoom ñaar na nga ut xam-xam moo tax am na ñu mbégte lool ñu berndeel ñu ñëw fii ànd ak sunu mbokk sunu xarit muy cheikh abo madiana Shuaybu Kebe di boroom xam-xam bu mag koo xam ne nekk bokk kenn ci ñun koo xamante ne ni am nañ ci yaakaar trop ci moom ñaan yàlla dëgëral ay cëram ak i mbokkam ba yéene bi mu am pour l'islam mu mun ko def comme maamam yi li ñu defal lislaam yal yàlla yombalal lépp euh, tey nag ñu ngi wax ci al alaqaat al duwaliya mooy les relations internationales relation international nag bu ñu ko dee wax moom mooy maanaam dinañ koy tuddee étude internationale ad dirasa ad duwaliya wala international studies bu dee ci anglais mooy lu ñuy jàngee politique international économie muy al iqtisaad koom waaye droit muy xuquuq ci niveau boo xamante ne ni global la yaani tusamma al alaqaatu duwaliya aidan al dirasatu duwaliya lati yatim fiha tadrisu siyaasa wal iqtisaad wal qaanuun loolu nag bu buñ ko defee dafa am yoo xam ne dañ ko ciy jàng muy économie internationale droit histoire géopolitique science politique sociologie anthropologie genre ak développement muy maanaam lépp loo xam ne taarix la mu jëm ci wàllu histoire wàllu lu ñu tudde géopolitique mooy maanaam li nga xam ne mooy ci géographie mooy maanaam espace ni nga xam ne noonu la réew tëdde waaye naka lañ ko yoree comme na aussi ñu ci géo géoéconomie maanaam ci wàllu globalité économie mondiale àdduna bi naka lay demee ak yu demee noonu moo tax mu nekk loo xamante ne lu am solo ñu ciy jàng le rôle des états dawrul duwal maanaam réew yi naka la ñuy doxee ak lan mooy seen warugar ak li nga xam ne mooy al munazamat ad muy les organisations internationales muy maanaam mbootaay yi nga xam ne ñoo ëmb réew yi ak al munazamat al ghair muy organisation non gouvernementale yi muy ONG yi naka la ñu war a doxalee ak it asharikatul mutaaddidal jinsiyat muy li nga xamante ne mooy entreprise multinationale yi naka la ñu war a doxalee parce que yamatul rek ci benn réew waaye dafa nekk loo xam ne dafa jéggi ay réew il faut que mu am lu leen tënk loolu leen di tënk nag comme dafa weesu ay réew te fi ñuy campé rek mooy réew yooyu ci en 1848 la ñu am benn. loi boo xamante ne ni dañu ko ci was xam fali boo xam ne dañu ci la commencé juddu liñ tudde ay état nation mooy maam ad duwal wal qawmiyaat nga xamante ne ni qawmiyaat yi muy nation yi dañuy créer créer seen état ci biir loolu lañu ne nag comme loolu am na te commencé nañu gis ne réew yi léeg mun na am munaafasa mooy maanaam concurrence seen diggante di di di wujjante nañu def loo xam ne dina mën a fexe ba xeex bu mu ñàkk waaye mën nañ ko organiser ba réew mu nekk li nga am ku am jàmm man la ko bàyyee moo tax relation internationale boo dee xool bu njëkk ba ñu ngi ko boole ci science politique waaye science politique dafa jekki-jekki moom it mu nekk ci classification des sciences mu nekk xam-xam boo xam ne dañu koy jàngale moom rek moo tax ci jàngale boobu bi ñu nee ci wàllu euh, géopolitique wala état nation ci la juddu li nga xamante ne moom lañ tuddee muy géopolitique mooy géographie asiasie muy maanaam dëkk bu nekk ñaar la am mooy nit ñi fa nekk mooy at maanaam al al maadin at tabiiya aw sarawaat at tabiiya ak sarawaat maadaniya muy maanaam nit ñi fa nekk ak mbell yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf sa parce que gis nañu ne doole bu commencé bari ci réew dafay bëgg a génn ay frontière am outil moom it ay réew yoo xam ne daf leen di essayer domine def saytare ci ñoom bast ci ñoom te sallut seen kaw te ci biir loolu nag pour bañ ñu nekk ci foo xam ne dafay mel ni xaanunul raaba maanaam liñ ta de la jungle nga xam ne dafay mel ni ci njaay àll yi seen diggante amul loi ñu def loo xamante ne ni dafay nekk ay euh, maanaam euh, ay loi yoo xam ne dañ koy def géopolitique boobu nag day jàng maanaam mooy lan mooy lépp loo xam ne géographie la ci wàllu politique ci wàllu social ci wàllu histoire ci wàllu sociologie ñu anthropologie ñu jàng réew ma làkk yi lan mooy seen doole ak lan mooy seen ñàkk doole fan la ñu amee doole ak fi ñu amula doole lan la ñu mën a jël ci ñoom ak lan la ñu mënut a jël ci ñoom donc loolu moom mooy science su géopolitique loolu nag mooy ilmun li tahdidi kayfiyatu istifadatu duwal al jughrafiya fi siyaasa ad duwaliya maanaam tey lu mel ni Russie lu mel ni Amérique lu mel ni Chine gis ngeen seen géographie nu mu réyee nu mu yaatoo imtidaat bi mu am naka lañ koy mën a exploiter sama sang bi maa ngi lay nuyu bu baax Mbàkke Mbàkke Mbàkke macha allah ahlan wa sahlan jërëjëf mu nekk loo xamante ne lu ama am solo donc loolu boo ko dee wax di ko jàng euh, dafa am lu mu ëmb mooy li ma wax léegi jàng saqaafaat yi dirasatu saqaafaat wal idéologiyaat ak xalaatin yi ak it al awlama muy la mondialisation ak li nga xamante ne ni maa maana dawla lan mooy li nga xamante ne ni moom mooy euh, dawla moom mooy réew également lan mooy écologie mooy maanaam al bia ak at tanmiya euh, al mustadama aw al bashariya boole nañ ci al irhab aussi dañ ko ciy jàng ci al alaqat ad duwaliya ak ci la prolifération nucléaire mooy al intishar an nawawi maanaam li nga xam ne mooy doole ci wàllu militaire ci wàllu nucléaire ni mu tase di dinañ ciy jàng aussi al qawmiyat muy maanaam les nationalismes di ci jàng aussi at tanmiya al iqtisadiya muy maanaam le développement économique ak al la finance internationale mooy at tamwil ad duwali donc lu mel ni comme ONU FMI banque mondiale yooyu yëpp dañu nekk yoo xamante ne ni dañ ci bokk relation internationale nag tey boo ko dee xool ci wàllu bëgg ko jàggat dafa nekk loo xam ne science la boo xam ne bu bees la ci tubaab yi depuis 1905 lañ ko commencé jàngale waaye ñun buñ ñëwee ci lislaam dinañu ñëw ci loolu euh, ndaxte commencé nañu coloniser bu yàgg mu am na tadaarub muy maanaam rela euh, maanaam intérêt yi commencé na wute seen biir anglais yi ak brita ak français yi fii portugais yi ak espagnol yi fii ak yu demee noonu donc il faut que ñu mën koo xool waaye ñoom niñ ko gisee nazariya bi muy maanaam théorie bi mu ngi jóge ci maanaam ci ay borom bi xam-xam yoo xam ne ci ay théorie libérale muy maanaam al nazariya al libéralia euh, ñu mel ni Emmanuel Kant wala Jean-Jacques Rousseau wala Hobbes wala Machiavel ci ñooñu wala John Locke ci ñooñu la ñu jëlee xalaat bi tey dafa mel ni relation internationale xalaatu ñooñu ñoom ñoo ko dominer ñoo ci ëpp doole boo dee xool euh, marxisme am na ci influence waaye muy al fikral marx marxien waaye euh, euh, amu ci nisbiye bu toll kom bi ñi mu tudd yuñ ci am loolu nag dafa mujj nekk muy relation internationale benn daruriya boo xam ne dañu ko teg gannaaw bi nga xamante ne ni première guerre mondiale am na mooy alxarbul aalamiyatil ula pour fexe ba nga xamante ne ni ñu xam xeex yi lan moo koy indi parce que ay million ci ay doomu aadama dañ cee judd muy tatwir al qanun duwali li taazizil assilmi euh, wa xal euh, euh, al xilaafaat fexe ba nga xam ne dinañu mën a droit bi ñu gën ko defaraat waaye aussi fexe ba nga xam ne jàmm dana mën a am ak li koy gën a dëgëral ci diggante xeet yi ñaareel bi mooy taasis al munazamatu duwaliya mooy fexe ba créer ay organisme yoo xam ne dina fexe ba bu problème amee mën nañu dem foofu pour ñu mën a régler seen mbir seen diggante te xeex du am ak bina axlaaqin duwaliyatin jadidatin mooy fexe ba nga xam ne dinañu construire un nouveau ordre mondial boo xamante ne ni dafay tegu ci moralité ci jikko yoo xam ne ñépp dañu koy jàpp respecté ko muy la morale internationale waaye taazizu démocratia wa tijaratul xurra mooy fexe ba nga xamante ne ni liñ tuddee libre échange mooy maanaam ku am sa marchandise danga ko mën a jaay ci dëkk bu la neex bu ngeen signantee accord waaye aussi lépp loo xamante ne ni droit de douane la mooy ci wàllu lépp luy douane ak waaye fexe aussi marché yi marché yi ñu indi ko mu nekk loo xamante ni dafa am solo waaye it fexe ba nga xam ne capitaux yi ruusul amwaal yi yi nga xamante ne ni taay la la yu mag ñu fexe sénégalais bi mën a am mën a mën a investir def istismar Europe européen bi mën a ñëw fii def istismar mu nekk loo xamante ne ni ci jàmm lay doon bu ko defee nit ñi mën a dund ci jàmm parce que gis nañ ne guerre yi li ko doon indi lu bari moom mooy fexe jël sarawaat maanaam richesse su benn dëkk gis nga ne am na pétrole am na gaz nga ñëw nga ne dañ ciy teg sa loxo bu ko defee mu indi guerre léegi nag ñi ne nañu bàyyi loolu fexe ba nga xamante ne ni réew mu nekk mën nga développer say propre ressource muy humaine muy sarawaat euh, maanaam insaniya euh, maadaniya tabiiya muy ressource naturelle bu ko defee ñëpp mën cee jëriñu nga mën koo jaay bu ko defee ñi ngi ko war a mën a jaay te soxla woon nañ ko léegi du guerre daam waaye nit ki il faut que xeer di am parce que noonu la li ñu yàlla sàkke dinañ ci ñëw donc loolu boo dee xool en loolu mooy relation international mu am benn parenthèse rek bu may def bi may wax ci géopolitique géopolitique donc mooy lépp loo xamante ne madani la civil loo xam ne dafay jàng comme ni ma ko waxee assarawat al insaniya wal maadaniya awil tabiiya stratégie géostratégie dafa wute ak géopolitique euh, géostratégie mooy lépp loo xam ne militaire naka la ñuy fexee ba ñun sunu dëkk nu ñu koy aare ci wàllu sécurité ci wàllu renseignement ci wàllu militaire waaye it léeg-léeg dinañu lorñe benn dëkk naka lañ fay mën a envoyer ñoo xam ne dañuy nekk suñuy bët nekk suñuy nopp ba ëllëg bu ñu bëggee dal suñu kaw ñu xam ñii lu tax ñii fu ñu leen di mën a aw ndax sa noon boo ko xamul mën na la euh, euh, dikke kooku mooy taarif ci al alaqaat adduwaliya mooy fexe ba nga xam ne ci gàttal ñëpp dund ci jàmm am ay relation lislaam biñ ko boole nag lislaam mooy inna diina indallahi lislaam muy diine bi nga xam ne yàlla moom la wax ne moom la nangu koom diine mu nekk jóge ci baatu dunu muy jege tubaab di ko tuddee rapprochement wala nga xool soumission azil mu nekk diine boo xamante ne ni chemuli la maanaam dafa dajale lépp diine boobu buñ ko dee jàng ci relation internationale ci alaqaatu duwaliya li ñuy njëkk a dégager dañuy jël usulu diin muy principe fondamentaux de la religion li nga xam ne ci la diine tegu muy at tawhid bennal yàlla kennal ko an nubuwa muy def ko mu nekk yonent yi alayhimu salaam nga gëm leen waaye it al al almiaat muy bëñ gës bëñ penc loolu mooy ci nazariyatu ahlu sunna waaye bu ñu bëggee dajale ñoo xam ne école islam yépp nga xamante ne dañu d'accord ci lii kenn génn ci mooy ne bu dee ci madrasatu ahlul bayt ak yeneen madaris yi dañuy jàpp ne ci wàllu usul bi asalaasa dañuy génn ci nuboo li ñu tudde wilaaya wala imaama parce que dañ ne al wilaayatu awil imaama hiya istimraaru istimraariyatu nubuwa maanaam yonent gi bu jeexee ñi nga xam ne ñooy dono yonent yi ñooy wilaaya ñooy imaam yi foofu la wilaayatu dugge donc dafay bokk ci ponk ñaareel bi al adlul ilaahi il faut que mu ñëw ci almiaat muy bés pénc ci gëm ko ndaxte bu fekkente ne ni yàlla maanuteem feeñul bés ci kon àdduna bi dundam dootul amati solo il faut que ñu baax ñi ñu fay leen waaye ñi nga xam ne ñoo safaanoog baax aussi ñu fay leen liñ doon jëf kooku mooy usulu diin principe fondamentaux de la religion mu am furuu diin muy maanaam li nga xam ne mooy branche yi fondamentale nga xam ne lu mel ni as-salaat julli al euh, sawm muy euh, koor az-zakat muy joxe azaka alxumus bu dee ci ahlil beyt te ñu ngi ci alquran mooy képp koo xam ne jenc nga fukki euh, weer ak ñaar loo xam ne bénéfice la jëfandikoo ko bu ñu jëlee euh, sa alal xaaj ko fu juróom benn bi waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ko moom ndaxte duñu lekk sarax ak al jihad parce que dafa bokk ci yi nga xam ne mooy furuu diin li nga xam ne day taxawal fondamentaux yi ak al muy aji màkka amr bil maaruf di digle lu baax wa nahi anil munkar di tere lu bon loolu boo dee xool ci droit positif les liberté mooy alxurriyaat muy fardiya awil jamaaya ci foofu lay dugg waaye it almuwaalaatu ànd ak jullit ñi képp ku bëgg yàlla nga bëgg ko attabari awil baraa mooy nga bañ képp koo xamante ni dafa bañ yàlla ak yonent bi ak jullit ñi donc loolu moom mooy boo dee xool ci wàllu usul ak furo usul yooyu nag ak furo bi mu ñëwee dafa am aussi ci biir diine lislaam parce que ci diine lislaam kenn amul droit xàjji kenn ñépp ay jullit lañu parce que ku ne laa ilaha illallah rek ci la bokk waaye dafa xàjjali ko buñ ko dee jàng ci géopolitique ñetti groupe mu am groupe lu ñu tuddee sunna ak chia ak ñi nga xamante ne ñoom lañ tuddee tasawuf muy madaaris yoo xamante ne ni ay mazahib aqaidiya ak mazhabiya aqaidiya muy doctrinal mazhabiya doctrinaire wala doctrinaire aqaidiya doctrinal mazhabiya moo yoo xam ne ci wàllu Euh, euh, lu mel ni alxanafiya ci wàllu mazhab fiqhi lu mel ni shafiiya malikiya ak xanbaliya bu dee ci sunu mbokk ahlu sunna yi yooyu ci mazahib fiqhiya yi bu dee ci chia mu ñëw li nga xamante ni mooy al isna ashariya ismailiya ak zeydiya mu am ci tasawuf du ma génn Sénégal mu am qaadiriya am tijaaniya am muridiya am layeeniya kooku mazahib la yii ay turuq suufiya la ak irfaaniya waaye mu am beneen groupe boo xam ne kalaamiya madaris kalaamiya muy maanaam ay école yoo xamante ne ni de philologie muy maanaam lu mel ni al ashariya lu mel ni al jabriya lu mel ni maturidiya yu mel ni mu'tazila awil qadriya waaye foofu aussi chia dafay ñëwaat foofu encore waaye aussi mu nekk ay écoles yoo xam ne yi kalaamiya la waaye ci ñetti murtakazaat la am maanaam ñetti centralité mutaxayiraat ay variable yoo xam ne benn bi mooy jàng lépp loo xamante ne ni aqaid la muy wàllu ngëm pas-pas ak wàllu axlaaq wàllu jikko ak wàllu li nga xamante ne mooy axkaam wàllu atte yi ci lislaam yooyu mooy madrasa yi nga xamante ne ni mooy kalaamiye moo tax mu nekk loo xamante ne lu am solo buñ dee jàng toujours ci relation international dañuy gis ci yooyu fu ci nekk rek dañu la naan réew bu dee réewu Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans boo dee xeel murid yi tant lañu tijaan yi tant lañu chiite yi tant lañu xaadir yi tant lañu ci wàll ihsaiyat muy les statistiques mu nekk pour que nit ñi mën a jàng dëgg-dëgg parce que yooyu yëpp ñu joxe comme ay données ay information dafay nekk ci ñi nga xam ne ay muhaqqiqun lañu ay muhaqqiqin ci domaine boobu yàlla daf leen ci li ñuy mën a évaluer def taqyim pour li nga xam ne moom mooy dund réew ma moo waral boo dee xool ci ñooñu ma tudd ci benn école presque quatre-vingts pour cent la ñu muy ahlu sunna ñooñu boolee den xool ci lu mel ni Maroc Algérie Sénégal Mali yooyu yëpp ba ci Charq ba ci Maghrib ñoom ñoo fa ëpp chia yi bariwuñu fi ñu gën a bare moom mooy Iran Iraq euh, kowet tuuti euh, Azerbaïdjan tuuti ci Afghanistan donc loolu dafa nekk loo xam ne pour ñu xam doole yi nga xam ne moom mooy di ko gis ci kanam ci le monde islamique donc relation internationale dafa nekk loo xamante ne ni euh, boo ko dee xool ci l'islam nga xam ne ma ñëwaat ci tuuti diine Euh, chumuuli la parce que yàlla mi nga wax inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni xeet wi wenn la man maay seen borom na ngeen ma jaamu donc dafa nekk loo xamante ne ni yàlla moo nekk ci kaw ci lépp alors que relation international moom dafa nekk loo xam ne mbooleem loo xam ne maanaam civilisation la walla xalaatin woo xamante ne ni dëppoowul ak diine rek dañu koy xëcc maanaam ci la tegu pour defar dundu réew yi donc boo ko dee xool ak lislaam bi nga xam ne moom day woote pour gëm yàlla waaye aussi ci biir gëm yàlla ñu mën a defar ci sunu dund ndaxte moo wax ne wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka mu ne képp koo xam ne détourné ci message islam yàlla na la may dund gu xat ku metti gu jafe donc ñaar yooyu buñ leen buggee boole léeg-léeg dafay xaw a wute tootu il faut mu am kenn ku wàcc yoonam moo waral l'islam religion la boo xamante ne ni moom yomul rek ci ji julli ak woor waaye dafa yem pour di wax ni ko ni nga xam ni doomu aadama noonu la war di dundee ndaxte inna solaati wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin donc sama julli sama dund sama génn àdduna ak bu may tuur deret yàlla laa koy defal ndaxte mooy ki nga xam ne mooy borom mindaa foni gis nga wute naa koo xam ne moom léppam mu ngi ko def ci libre échange ak yeneen yoo xamante ne dafay safaanoo léeg-léeg ak diine moo tax buñ dee xool tanawu saqaafi li nga xamante ne ni mooy diversité culturel maanaam xeet yi caada yi ni ñu wute waaye aussi li nga xam ne mooy tendance idéologique yi mooy maanaam manabi idéologie yi nga xamante ne ni ni ñuy xalaate wute ak intérêt yi nga xamante ne masalih al mutadariba benn duwalil mus eh, eh, al muslima li nga xamante ni moom moo indi diggante maanaam intérêt yi wute ci diggante pays jullit ñi ak li nga xamante ne ni mushkilatul al iqtisad al xatira li nga xamante ne ni moom mooy situation économique bu aigu bu jafe bi nga xamante ne réewu jullit ñi moom la moom la ñu nekk mu jur situation boo xam ne bu difficile la muy maanaam euh, jafe-jafe ci dundinu nit ñi loolu daanaka moom moo indi li nga xamante ne ni moo tax jafe-jafe tuuti ci le monde islamique bu ñu ko dee wax ak ci relation parce que ba tey ci les relations internationales la monde islamique tegoogu ci parce que umma bi mu war a doon euh, nekk gu ko waaye boo dee xool di def sa analyse li jiitu nga xool ci waaqia ni nga xam ne noonu la al alamul islami noonu la monde islamique tëddee ak li nga xamante ne ahamiyatul maddiya lil alamil islami mi nga xam ne mooy maanaam importance bi nga xamante ne ni moom la monde islaamik am ci wàllu koom ak yi nga xamante ne al anasirul mawduiya tax la monde islamique war a am doole te mu nekk ci moom ak li nga xamante ne ni mooy al ahamiya al géosiasia awil géographia siasia muy important politique bi nga xamante ne ni am na ko parce que fii ak important stratégique nga xam ne al aalamul islami am na ko ak al taasir al fiili fil fil xalaba ad duwaliya le monde islamique li nga xamante ne noonu la war a mën a amee baatam ñépp di ko dégg ci àdduna bi dina nécessaire ñu xam ne lii waroon na mën a am pour que ñu mën leen dégg parce que am na siqal am na poids le monde islamique am na xam-xam am na mbel am na ay nit ñu ko mën a yor ak lépp waaye li leen wutee mooy li ma wax sànq mooy masaalix yi nga xamante ni ba ay intérêt yoo xam ne bokkul entre ay réew entre ay buur mu indi ay jafe-jafe yoo xam ne dafay doy waar donc loolu moo indi amu tadaamun maanaam dimbalante aussi euh, munuñu doole boobu nga xam ne yàlla may na leen ko mu ne inna hazi ummatukum ummatan wahida capacité boobu nga xamante ne ne am nga ko nga xam ne waroon na mën a tax ci seeni luxaat ndaxte ak muy seeni kàddu seeni làng seeni waaso seeni jinsiyaat yooyu yépp ñu war a mën a nekk benn waaye loolu taxul le monde musulman mën a nekk bon moo tax dafa war ñu xoolaat li nga xamante ne ni moom mooy euh, lu ñu tuddee naka lañuy ñuy déterminer politique étrangère muy as siyaasa al xaarijia boo xam ne dina tax réew mu nekk gannaaw bi nga xam ne euh, nekkatuñu benn waaye mu nekk loo xam ne dañ koy mën a bien élaborer tatwir ba nga xam ne dina nekk li maslahatil islam wal muslimin mu ne bu fekkente ne ni euh, ci benn jamono réew jullit ñi kenn ku ci nekk yaa ngi wax ne lislaam moom nga tax a jóg l'islam moom ngay liggéeyal waaye setantal nañu réewu islaam yépp benn bu ci nekk da nga jël lislaam rek def ko comme bàyyi loo soxla rek nga jël ci moom waaye jëloo ko pour que mën koo dunde wala leneen ci suñu jamono ji benn réew rek lañu gis boo xam ne mun na wax ne relation international politique bi may wax ni léegi ak siyaasal xaarijiyam jël na ko teg ko ci lislaam muy Iran mu nekk loo xamante ne ni ci wàllu bu ay prise de position mawaqifam ak yooyu yépp daf koy jël ne lislaam moom moo ko inspiré moo tax euh, lislaam dafa am loo xamante ne ni dafa am solo ci relation international muy théorie bi waxoon naa ko sànq euh, lislaam dafa ñëw bi nga xam ne grec yi nee nañu ñoom cité politique mooy le genre euh, c'est l'art de gérer la cité muy maanaam fànn idaaratul madina islam dafa ñëw mu ne moom empire la maanaam lil aalam wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi euh, bashiran wa nazira tubaab bi ñoom buñ ne cité la ñuy defar islaam moom dafa ñëw ne àdduna lay defar xam nga ñaar ñooñu seen mafhum du doon benn looloo tax ci biir lislaam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee moom dafa ñëw li mu njëkk a def mooy dafa bind ay maanaam ay buur lu mel ni Kisra lu mel ni Héraclius lu mel ni najaasi muqawqis ci Égypte euh, kisra ci Iran Héraclius euh, ci romain kii di najaasi ci euh, Éthiopie xam nga donc gis ngeen yéen ngi gis relation international al alaqatu duwaliya pour won la ne a alamiyatu aw awlamatul islam maanaam islam ni mu nekkee lu mondial yemul rek ci benn xutur waaye dafa kii ñépp ci ñooñu ñépp mu joxe ci maanaam li nga xamante ne ni mooy parce que dafa commencé bëgg a def ñu tuddee daarul islaam parce que dafa am daarul islaam ak daarul kufr ak daarul muahada daarul islaam mooy dëkk yi nga xam ni yépp lislaam def ci teg loxoom lislaam di ko àtte ak daarul kufr yi nga xamante ne ni ñoom dañoo taxaw pour fair face à l'islam parce que l'islam ñaar la xam kufr ak imaan aw imaan ak kufr d'ailleurs di ngeen gis ci kanam madaris yi nga xamante ne ni kalaameel yi lu mel ni comme al jabriya wala leneen ak mu'tazila ci wàllu nit ki kañ lay nekk mu'min kañ lay nekk kaafir kañ lay nekk fasiq gis nga foofu la juddoo ba jur lu bari bari ba évoluer tey nga gis intiment intimaat fiqiya yi fikriya yi diine yi mazhabiya noonu la juddoo donc lislaam aussi looloo ko tax a jóg yonent bi am benn vision benn nazara manzour boo xamante ne ni mooy fexe lislaam naka lay kenn ku nekk ci buur yooyu ne yàllaa ma yónni ñëwal ci l'islam mais foofu ci parenthèse gis nga ci Najashi dafa ne na ngeen dem mooy ci hijratul ula ne ngeen dem bu ngeen demeen ci najaas yi ñooñu buur boobu ku ñuul la te ñooñu dañoo baax seen xol yi dafa nooy donc loolu symbole la ramziya la pour wane maanaam nit ku ñuul valeur bi nga xamante ne ni am na ko ci lislaam moo tax loolu mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo la euh, ci biir nag daarul kufr mu am ahlul kitaab Euh, nga xam ne ay zimmiyun lañu dañuy joxe zim zimmi mooy koo xam ne day joxe euh, euh, impo pour dawle bi bu xeex jotee wala leneen droit l'état islamique moom moo koy sauvegarder donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo la ci biir état islamique dégg nga ñooñu aussi mu am aussi mushrikuun yi ñooñu aussi dañ leen di fexewoo pour ñu ñëw ñu dugg si ci lislaam donc lislaam boobu mu am asrul jahiliya mooy période anté islamique mooy maanaam lu jiitu yonent Yàlla Muhammad sallallahu ak jiitu yi nga xamante ne ni ma euh, euh, baadal wax yi ak ni nga xamante ne ni moom moo ñu euh, bi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wax yu donc loolu aussi mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo parce que boo waxee wàllu état ak ni ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi gisee mooy da ngay tudd espace mooy alfada parce que bu ñu ne daar rek dëkk comme Daarul yi dafa am ligne géo limite géographique am dañu naan fii la tàmbalee fii la jeex fii la yem lii lañ fiy digle lii lañ fiy tere lii moo fi war a nekk donc mooy foo xam ne luwaawu yàlla yi. dafa war a nekk foofu waaw muy waxdatul qawanin fexe ba nga xam ne loi yi kii du wax la la jëm fee kee wax la li jëm fële waaye li ñuy attewoo benn lay doon muy réew yoo xam ne waxdatul iman maanaam dañuy li ñuy gëm benn lay doon muy umma mu waxada muy xeet woo xam ne wenn lay doon chiar yooyu danga koy gis bax ba ci Sénégal un peuple un but une foi shaab waaxid hadaf waaxid imaan waaxid tu donc mu nekk loo xam ne yu ama am solo la waaye lislaam moom li tax ngay nekk citoyen ngay am sa jinsiya nekkul li nga nekk sénégalais waaye li nga nekk jullit islaam loolu nga koy nekke moo tax euh, bu fekkente ne nii nit ki dafa nekk sénégalais mu dem Arabie saoudite wala Iran wala Pakistan wala Inde muy réew yoo xam ne jullit dafa nekk dafa war a mën na faa jiite parce que li ñuy xool yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum eh, eh, eh, ja'alnaakum shu'uban wa naa inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum donc mi ngi wax ak nit ñi waaye ci fi zeylil aaya mi ngi wax ne mu ngi indi foofu taqwa pour wane ne parce que jullit ñi ci naas lañ bokk waaye ñoom dañu nekk shuhada ala naas donc ñoom lay adressé wu mu ne leen loolu ngeen ko nekk nag yéen yéen a war a diriger nit ñi donc loolu moom moo tax jullit fu mu mën a nekk rek dëkkam la al ardu lillahi yurisuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin donc gis nga taqwa bi toujours di ñëw donc jullit bu amee nekk jullit rek am taqwa am compétence rek mën na diriger li nga xamante ne ni moom mooy ci fi mu nekk moo tax li nga xamante ne ni moom la ñu gisee al mafhum al qanuni al hukuma al islamiyya wa imtidaadun mubashar abi mubashir lil manzur diini maanaam déggin bi nga xamante ne ni mooy la conception juridique ni ñuy dégge mooy alxukuma islamiya gouvernement islamique noonu la war a taxawee moom mooy li nga xamante ne ni mooy comme ni ko diine tërale ci diine mu nekk gouvernement boo xamante ne ni day nekk parce que munoo wax daarul islaam te waxoo politique te waxoo gouvernement parce que ku nekk ki war na yor mbell mi ki yor na yor ndox ki war na yor wàllu kaaraange ki yor war na yooyu yëpp réew la ku koy wax réew la moo waral conception wu islam bi mu yor ci wàllu réew wax naa leen ko sànq dafa ëpp bu bu yi ak romain yi bi ñu yoroon ci réew parce que kii dafa ëmb àdduna donc loolu li koy indi mooy fexe ba nga xamante ne ni alxukuma al islaamiya mu am comme hadaf dajale nit ñépp ci taxta raayatihi aw taxta riayatihi muy maanaam mu sàmm ñëpp ñu leen ñëpp man maa leen boole yilif ñaareel bi mu taxawal ab qiyaada muy maanaam benn doctrine charismatique muy inqiyaad maanaam njiit parce que il faut que njiit am il faut que management am muy idaara muy maanaam ñi yore mbir yi ci xukuma al islaamiya ndaxte te loolu boo ko dee xool euh, ak li ñu tuddee droit international droit international lu mu indi mooy asiyaada ad duwali ad dawliya c'est-à-dire maanaam souveraineté étatique mooy maanaam moom sa bopp réew mi moom mooy moom boppam donc religion islamique li nga xamante ne nii moom lay reconnaître ñu wax ko moom mooy li nga xamante ne nii mooy umma waxida muwaxada boo xamante ne nii dafay nekk bu am doole boo xamante ne nii dafay wéeru ci alquran wéeru ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa li mu jàngale donc mu nekk loo xam ne lu am solo réew yoo xam ne danañ mën a def mu ahada muy daarul moo maanaam signé ay traité ak ay engagement ak ay accord ak yeneen réew yoo xam ne di ñu ay réewu jullit waaye aussi dafa am ci état islamique ci gouvernement islamique maanaam ay variété ay mutaxayiraat yoo xamante ne ni ci wàllu ay muamalaat ci jëflante yoo xam ne day tegu ci politique ci militaire ak ci commercial parce que ñett yooyu daanaka ci ci réew ñett yooyu moo ko yor politique wàllu jaayanteeg jëndlante bu ku ko wax danga wax mbay da nga wax industrie sinaa ak yu demee noonu ak militaire naka la ñuy sàmme sunu bopp ba kenn du ñuy jaay doole moo tax euh, muy laaj benn notion boo xam ne militaire parce que loolu aussi boo ko dee xool ci état moderne yi dafa am ci ñoom lu ñu tuddee maanaam superstructure muy maanaam social économique politique militaire ak culturel maanaam réew yi ci yooyu lay tegu noonu ñu ko amee noonu la lislaam amee moom it ni mu ko tuddee te mu laaj fuqaha yi ñoom it al agila ñu maanaam ni nga xam ne noonu la ko nit ñu war a déggi mu am déggin ñu kii ko muy notion wu jihad boo ko dee xool ci wàllu militaire jihad moom mooy effort boo xamante ni moom mooy euh, fexe ba nga xam ne kenn du la mën a jaay doole waaye mi ngi jiitu am na ci ay interprétation yu bari mooy ngay xeex ak sa bopp waaye aussi boo mënul xeex sa bopp mënoo xeex ak noonu biti bi ak yeneen yu demee noonu moo tax euh, mu nekk loo xam ne lu am am solo notion wu jihaad yooyu jihaad boobu mu nekk obligation parce que fu ñu nar a néewal a doole lislaam wala aqida bi comme ni ma ko waxee imaan wala leneen wala fexe pour noot doole lislaam wala benn réewu lislaam dafa laaj ñépp ñu jóg yàlla ne jaahidil kuffaara wal munafiqina waxluz alayhim xeexal ak ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ak naafiq yi te na nga soxor ci ñoom waaye aussi kooku ci guerre mu amaat beneen boo xamante ne mooy fexe pour nit ñi ci yeneen domaines yi aussi ñu def ci ay effort mu ne wa jaahidu fi llahi xaq jihaadihi huwa jtabaakum wa ma jaala aleykum fi ddiini min xarajin millata abikum ibrahima huwa samaakum almuslimina min qabl maanaam xeex leen ci yàlla nu ngeen mën a xeexee xeex ci yàlla nu ngeen mën a xeexee da di dégg xayrukum anfaukum naas ki gën ci yéen mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi nga gis mu wax ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu nnaas gis nga ki gën ci yéen mooy ki ki ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale boo gisee munoon na wax ne xayrukum man taallama riyaadiyat wal fisiya wa allamahu nnaas wa allamaha mais bu ne alquran parce que alquran mooy ummul ulum bu waxee loolu rek mooy pour xeet dekki xam-xam moo koy dekkil donc gën ci yéen mooy ku tas xam-xam yi waaw mu nekk loo xam ne ci wàllu jihad ci wàllu technologie wàllu science euh, ci wàllu économie ci wàllu commerce ci yooyu yëpp mu nekk loo xam ne tey dafa laaj jullit ñi ñu mën a taxaw waaye am na yoo xam ne ki ko mën a taxawu moom mooy état te donc comme ñoo ngi wax ci relation internationale ak état la ñuy wax donc interprétation yi mooy comme li ma wax nii léegi mu nekk loo xam ne li koy indi moom mooy fexe ba nga xam ne jihad boobu mooy tax ñu respecter les libertés individuelles mais également collectives loolu moom mooy tax ñu mën a taxawal ñaar ba ñett mooy maanaam ad-difaa anil islaam mooy défendre la religion divine waaye taxawal la justice muy al adl fexe ba nga xam ne maandute taxaw waaye it liñ tuddee jàmm taxaw parce que xam ngeen ne bu amul ñoo xam ne dañoo am doole yor seeni ngànnaay liñ tuddee ci droit positif le monopole de la violence parce que dañ ne monopole ixtikaar yaani al al al onf ñi ko yor mooy gendarmerie police ñoo ñoo am droit yor ay arm ay bombe ay grenade ak yooyu keneen waru ko yor lu dul ku ñu jox autorisation kooku lañ tuddee monopole de la violence donc noonu mu amee donc ci réewu ji ci lislaam aussi loolu bu amul ay groupe yoo xam ne sécurité dañ leen ko dénk loolu aussi mën na jur li ne sanush mën na jur li anarchie indi lëmbajoo ci ci réew donc mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo donc loolu yépp mu nekk loo xamante ne ni dafa lu am solo waaye li ko dindi moom mooy ñàkk kilifteef bi jullit ñaam ak tas bi nga xamante ne dañ koo tas waaye également li yàlla waxoon wala tanaza'u fa tafshalu wa tazabarihukum bu leen wutee xëcc bu leen di xëccoo bu ko defee li nga xam ne moom ngeen waroon a am comme doole mu rëcc leen waaye it mu am juddu koo xamante ne dafa am ab lu ñu tuddee maanaam euh, ak euh, wujje ci diggante jullit ñi ak li nga xamante ne ni état yi ci seen jëm bopp dem nañ ba gëmatuñu umma umma mu nekk loo xamante ne ni daanaka nekkatul lu nit ñi mën a euh, gëmatuñ ko depuis 1258 mooy al asrul abbasi bu mu jeexee ad dawla al abbasiya saaniya réewu jullit ñi amatuñu ku leen jiite depuis 761 ans donc depuis boobu dañu am ay problème am na ci ay mamalik umawi yu ni euh, maanaam euh, ismail yi ni ñëw nañu mooy fatimi yu ni mamalik yi ñëw nañu ayib yu ni ñëw nañu ba ñëw ci osmani yu ci 1535 ñu ñëw ba ci nii ba ci daanaka osmaniyun yi bi ñu ñëwaatee mu am dawla mongolia dawla safawiya ci Iran mongolia ci ak Hind mongol ci Inde mais loolu taxul jullit ñi am maanaam dellusiwaat majdi bi nga xam ne gloire bi nga xam ne amoon nañ ko ñu am ko loolu indi li ci tegu ma gàttal rek tuuti li ci tegu colonisation bi ñëw indi gën a indi notion wu umma bi nga xam ne moom la yàlla bëggoon mu am gouvernement islamique amatul loolu aussi mu nekk loo xamante ne dafa affaiblir le monde l'islamique donc loolu colonisation boobu bi mu ñëwee moom moo indi indi indi indi indi yeneen notion yeneen mafahim ci wàllu ni ñuy téye monde islamique bi parce que amatul ni nga xamante ne ni moom la amoon ñoo xam ne dañu doon rawanteeg ñoom ci wàllu technologie bu njëkk ba loolu amatul ci monde islamique léegi colonisation bi ñëw ñoo ñu indil dawla ñoo ñu indil administration al irada ñoom ñoo ñu indil frontières yi naka lañ ko war a mën a mën a sàmmee te islaam xamul woon frontière islaam xamul woon état nation conséquences yooyu ñu créé nag ay duwal yoo xamante ne mustaqil la ay réew yoo xamante ne dañoo moom seen bopp mu indi maanaam Euh, euh, li nga xam ne moo waroon a doon bennoo ci diggante jullit ñi amul mu nekk loo xamante ne ni lu lu difficile la donc nazariya bi nga xamante ne classique yi muy vision classique théorie classique bi nga xam ne moom la lislaam amoon ci wàllu ñu nekk benn ci wàllu mu nekk réew euh, jullit ñi ak seeni intiment intimaat fu ñu mën a nekk seeni tendance ci wàllu luxa seeni seeni seeni euh, làkk seeni waaso seeni nation fu ñu mën a nekk seeni dëkk ñu nekk benn parce que umma boobu la yàlla wax malheureusement euh, mu nekk loo xamante ne mujj bi euh, théorie la rek nekkatul loo xamante ne ni lu taxaw la loolu waral mu jur ci biir loolu benn renouveau benn tajdid boo xamante ne dafa commencé am ba depuis ci jamono ñoom Jamaluddin al Afghani ak Mohammed Abda ak ñoom Hassanul Banna Rachid Rida ak ci su mu ñëw fii ci Gharb Afriqiya lu mel ni ñoom Thierno Souleymane Baal lu mel ni ñoom Cheikh Omar Tall lu mel ni maam Serigne Touba ñu mel ni Cheikh Sidi Hadji Malick ñooñu aussi ñu ñëw pour fexe majd boobu ñu man ko delloosiwaat mu ñëwaat pour jullit ñi mën a moomaat seen bopp loolu nag moo indi mu indi autre xay yoo xamante ne ni ci wàllu tasawuf ci wàllu falsafa ak yooyu yëpp mu nekkaat mu nekk yoo xamante ni ñu indiwaat pour rek kenn ku ci nekk ni nga sentiré noonu nga mën a euh, euh, créer pour l'islam mën a delsiwaat mu nekkaat loo xamante ne ni dafay delsiwaat ci pensée globale muy al fikr al alami bi nga xam ne moom la alam yi euh, la amoon mu mën koo mu mën koo amaat ak li nga xamante ne mooy centralité bi nga xam ne moom la lislaam jox nit moom la jox li nga xamante ne ni moom mooy al aqida muy al siyaasiya muy doctrine politique mu mën a dellusiwaat ak li nga xamante ne mooy li ñu tuddee xaya wiyaam moo tax euh, islaam euh, dafa ñëw ñooñu dañoo ñëw ak lislaam pour fexe ba nga xamante ne ni ci wàllu ijtimaiyaat muy maanaam société yi waaye aussi ci wàllu li nga xamante ne ni moom mooy asiyaasa muy maanaam politique fexe ba nga xam ne nit ñi ñàkk ak mboosóor ak réer gi nga xamante ne ni nit ñi nekk nañ ci ñu jële leen ci te lool boo dee xool outroxa yi nga xamante ni muy projet politique yépp loolu mooy li nga xamante ne ni moom mooy seen objectif foofu nag lislaam mu wute fa ak li nga xam ne mooy le projet politique occidental wala libéral nga xam ne ñoom dañuy xool ku ñu néewal doole jël jël bast maanaam jël seen loxo teg ko ci li nga xamante ne ni moom mooy sarawaat mooy maanaam mbell yeeg ak li nga xamante ne ni mooy richesse yi nga xamante ne ni moom la moom nga am alors que l'islam bu ñëwee bu doon tey lislaam moom moo doon diriger tey lu Sénégal amoon Mali am ko Mali daf ko koy jox lu sene lu Mali amul Sénégal am ko mu jox ko ko mu nekk loo xam ne day doole te du ñu nekk ñoo xam ne dañuy mbéejoo ko ak xeexoo moo waral mu nekk euh, lu ama am solo ci li nga xam ne moom la islaam wax donc daal ci ixtisaar lislaam dafa nekk boo dee xool ci mawqi am géographie ok ci li nga xamante mooy mawaaridam muy maanaam yi nga xam ne moom la moom la am comme richesse waaye également li nga xamante ne démographie par exemple julli ñu tey un milliard huit cent millions lañu vingt quatre pour cent ci maanaam monde bi àdduna bi boo leen doon xaaj ñaar fukk yi ak ñeent jullit lañu boo dee xool ci maanaam nuwu mu am muy maanaam ci croissance démographique nga xool li nga xamante ne moom la am ay sarwaat boo dee xool ci wàllu gaz pétrole manganèse zircon fer or phosphate ak yooyu amul benn réew bu ko bu ko amee mafahimiyatu géographie ak géographiatul mafahimiya boo dee xool ni yàlla ummatukum ummatan wahida dix-huit mille kilomètres carrés maanaam euh, vol d'oiseau boo ko jëloon Dakar yóbbu ko ba Jakarta Inde rek moo dox ci diggante ci dëkk boo xam ne du dëkk jullit te boo dee xool dëkk bu mag la di dëkk ju di dëkk jullit muy Inde euh, ay minorité nekk fa loolu mu al islaam islamiya am na ko mu jël ci diggante ci kaw muy Tunisie wàcc ba ci kii muy onze mille kilomètres ak euh, ci Afrique centrale Cameroun ba ak aqaliyaat yi nga xam ne dañu nekk foofu islaam am na lu toll noonu nga xool boo dee xool ci wàllu bihaar yi wala ci wàllu maanaam muhitaat yi muhitul atlas yi muy océan atlantique ak océan indien ak muhitul haad yi yëpp ci dëkkul jullit ñi la nekk nga xool bihaar yi lu mel ni bahrul mutawassit abyadul mutawassit bahrul aswad bahrul ahmar yooyu yëpp ay bihaar la yoo xam ne dafa nekk ci biir le monde islamique boo xoolee yi nga xamante ne ni ay madaaiq la lu mel ni madiq Hormuz mu nekk ci xalij faris yi lu mel ni comme Malaka lu mel ni darden yooyu yépp ci biir monde islamique la nekk mu nekk yoo xamante ne ni yu am solo te gis nañ ni ressources matérielles yooyu ak dimension géographique yi ak doole yi nga xam ne moom nga am ci wàllu ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy say nit xam-xam bi ñu yor compétence bi ñu yor ak seeni niveau loolu yëpp la monde islamique am na ko waaye teewul le monde islamique dafa am benn problème boo xamante ne retard bu rëy boo xam ne doomam yi war nañu fexe ba dindi ko te loolu pour dindi ko dafa laaj taxaw bu baax parce que pour que mu jóg ñett la il faut mu am réveil lu ñu tuddee as sahwu waaye aussi mu am al islah muy lu ñu tuddee réforme wala la réformation comme ni yonent yi doon def in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi ila billah bugguma lu dul parce que yonent bu ñëw islaax nga doon woon muslix li ma woon da nga ñëw pour changer société bi waaye aussi yooyu yépp pour que mu mën a sotti il faut mu am lu ñu tudde an nahda nahda mooy renaissance mu mu nekk nahda fikri fikriya nahda faqa saqafiya mu nekk nahda aussi ilmiya boo xam ne dina mën a yóbbu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, nit ñi ci ci kanam loolu nag dunul am lu dul ñaari groupe muy groupe sinfaani ummati isa saluha saluha naas wa isa fasada fasadat naas ala hum al umara wasalat euh, al umara wal ulama ñaari xeet muy gouvernement bi ak borom xam-xam yi ñooñu ñoo mën a jël ay initiative parce que am na yoo xam ne décideurs yi ñoom rek état rek moo ko mën a décider pour ñu nekk benn parce que ñoom ñooy signé jàmm ñoom ñooy signé guerre ñoom ñooy dawal politique yi pour ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen territoire ak intellectuel yi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a def seen rôle pour leeraleen nit ñi bu ko defee mu nekk loo xamante ne ni yoon yu ñuy topp mu mën a jur li nga xamante ne ni pragmatisme politique mais également économique nga xam ne nit ñëpp nañ ci mën a gis seen bopp ndaxte lislaam poids bi nga xam ne yor na ko comme ni ma ko waxee sànq ci wàllu nit un milliard million nga nga gis territoire bi li mu yor ak li nga xam ne moom mooy euh, ci wàllu alal yi nga xamante ne ni yor na ko warul mën a nekk loo xamante ne ni dafay féete ginnaaw moo tax ci li ma wax ni léegi ci Euh, ci géographie ci malaka ci li nga xamante ne ni am na ko waaye malheureusement yooyu yëpp am na ko waaye boo dee xool nuqtatu duuf la ci moom maanaam am na yooyu yëpp waaye amul doole li waroon a tax mu am doole am na ko bu dee ci yàlla li mu wax bu dee ci wàllu euh, euh, li ko yàlla wax ne benn xeet ngeen mu jël xeet bi lu ko tàmbalee Maroc Sénégal dem ba Indonésie mu nekk benn benn benn suuf lépp nekk ci biir amul lu dox seen diggante loolu day wane benn wu wu wu wu lislaam ak nit ñi donc boo dee xool ci wàllu perte ak profit l'islam jullit ñi dañoo perte ci situation bi ñu nekk nii ñi nga xam ne ñoom ñooy jëriñoo seeni maadin seeni richesse moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, noonu l'islam yi moo tax mu am solo boo dee xool même ci wàllu li nga xamante ne ni bokk na ci ci wàllu économie muy nga xam ne gaz yi pétrole bi yëpp ci dërëbu jullit ñi la nekk nga xool amul benn njariñ pour jullit ñi ndóol ñàkk liggéey ñàkk xam-xam feebar yi retard yi lépp ci réewu jullit ñi la nekk alors que warul woon mën a nekk ci réewu jullit ñi boo dee xool fii sax ci sunu réew rek xoolal képp ko am alal di nga fexe def dara pour sa réew waaye ñun fii boo dee xool hôpitaux yi yépp ay turu yéeféer la yor jullit ñi nga xam ni ñoo waroon boole dimbali seen moroomi jullit daanaka duñ ko def ci lan lañ koy def ci gas ay teen aka euh, gas ay teen aka maanaam di euh, euh, joxe ay xaru tabaski yu dee ak yeneen yu demee noonu waaye li nga xam ne dëgg-dëgg dafa war a nekk une aide subséquente pour dimbali réewu jullit ñi ñoom nekkuñu ci loolu même OCI bi nga xamante ne ni ñoom dañu ci waroon a daje pour dimbali jullit yi pour fexe ba nga xam ne li ñu li ñu réeraloon li ñu rëcc ci al mu waxada mu nekk réew moo euh, xeet woo xam ne dafay nekk benn bi ñu ñëwee ak OCI bu nekk 49 pays boo dee xool 36 yëpp pays yi nga xam ne ñu gën ndóol ci àdduna bi la bokk te pourtant waroon naa gën a mën a nekk loolu parce que pays yi nga xamante ne ni cinq lañu six ba sept nga xam ne ci wàllu pétrole ñoo ko ëpp ci monde bi ay réewu jullit lañu te ci OCI yi lañu bokk waaye te amuñu ay nit ñu bari par rapport ak Maroc ak Sénégal waaye boo dee xool amul benn ndimbal boo xam ne bu am solo la jóge ci ñoom ñëw ci yeneen réew jullit ñi moo taxoon notion umma bi foofu aussi nekkul loo xamante ne ni lu lu taxaw la moo tax loolu aussi mu nekk lu lu lu doy waar i également euh, toujours ci li nga xamante ne ni tax na ndoxtatu duuf euh, jullit ñi amuñu doole mooy li tudde état nation waxoon naa ak sa njàlbeen mooy jullit ñi dañu maanaam léegi au lieu ñu toppatoo umma mais umma léegi mit la maanaam xeet wi inna hazi ummatukum ummatan wahida euh, kii la mit la nekkatul loo xamante ne ni comme ni ko yàlla waxee comme nu ko yonent bu waxee waaye ku nekk bopp sa bopp la Sénégal féete fee Mali féete fii euh, euh, euh, Guinée féete fële alors que dañu woon yépp na nekk na nekk benn donc loolu dafa nekk loo xamante ne lu am solo te loolu dafay néewal li nga xam ne mooy perspective yi nga xam ne moom la lislaam taxawe woon ne bëgg na pour que ñu man koo jëmmal taxawal ko mu nekk bloc boo xamante ne ni day nekk acteur potentiel waaw de la politique internationale maanaam tey bu ñu ne diine lislaam rek ñëpp taxaw comme nu ñu déggee Amérique plus wala ñu koy déggee Russie plus wala ñu koy déggee Chine plus waaye jullit ñi tey bu fekkoon te woon na ni boole woon nañ boole woon nañu kon kenn du dégg Russie kenn dootul déggati Amérique kenn dootul déggati Chine parce que première puissance muy économique muy intellectuel muy culturel réewu jullit ñi lay doon parce que réewu jullit ñi bu ngeen fàttalikoo wala bu ngeen seetee tuuti di ngeen gis ne mbooleem li nga xamante ne ay xam-xam la yoo xam ne tey moo tax réew yi mën a àgg tey fi ñu àgg ci réewu jullit ñi la jóge gis ngeen le dix-neuf éléments bu chimie muy hydrogène muy oxygène muy muy muy muy muy béréliyam muy lithium ba ci fukk ak juróom ñett yëpp xam ngeen kan moo ko découvrir iktishaaf muy jaabir al al al al xayaan di taalibe ci imam al al al al jaafar te ñooñu ci chimie léegi physique quantique ci la ñu génne électricité te ñu jël ko Lavoisier la ñuy wax ne français la moom moo ko trouver mais Lavoisier du moom moo ko trouver boo demee ci Vildiran bind na ko ci benn téere bu ñu tuddee la patrimoine de l'islam am na ci téere boo demee ci ci ci bibliothèque tubaab yi bari na ci ay xam-xam ci wàllu mathématique algorithme muy xwaaris bi li nga xamante ne ni moom la ñu tuddee ci wàllu euh, euh, euh, ci ci ci algorithme algorithme ci moom la jógee te tey ci wàllu informatique base la ci yu essentiel ci wàllu physique ci kal ci ci ci ci ci mathématique boo dee xool ci acide nitrique ci acide sulfurique ci acide nitro ah ci li nga xamante ne ni mooy nitrate de potasse yooyu yëpp boo dee xool dem na ci ba ci juróom-ñeent acide yooyu yëpp jullit ñi ñoom ñoo ko découvrir mais tey amu nekkuñu kilifa amuñu kilifa ah gaa ñi nekkoon ñun la ñun ñoo ko jokk génne mais bu ñu nekkoon benn kon tey ñooñu kenn du leen dégg moo tax dafa laaj mu am ci wàllu euh, euh, euh, ci li ñuy xaar ci jullit ñi benn révolution culturelle intellectuelle et culturel boo xamante ne saw sawra saxaafiya ilmiya fikriya boo xam ne dafay delloo siwaat xam-xam yi xam ne yooyu ñu ñi ñoo ko jël ci wàllu optique ak yu demee noonu ñoo ngi jéglu bu baax ci taa rek la ñu kii ak temps bi mënoon nañu wax lu bare bare bari ñu ngi ci jéglu bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla yokk jàmm diine lislaam may jullit yi ñu nekk benn taxawaay bi nga xam ne al muassasa mi ngi ci di ko def muy lu mel nii nga xam ne xam-xamu diine yi ak xam-xam yépp dafay génn mu nekk njëriñu lislaam yal na leen yàlla gën a dëgëral jàppale leen yokk leen sutura kilifa yi kilifa dëkk bi nga xam ne daarul muqti al muqaddasa yàlla yàggal leen yàggal leen suñu kanam ki nga xam ne mooy xalifa bi yàlla bàyyi ko fi ak sëriñ muntaqa mbàkke ma ca tuubaa di mbokkam ak mboolem waa kër maam Serigne Touba yàlla yàggal leen sunu kanam jàppale leen jàppale lislaam tey jéggulu bu baax a baax a baax di gërëm ki nga xam ne mooy sama mbokk sama xarit muy Cheikh Ahmad ak Cheikh Chouaïbou eh, Kébé ci seen ñëw ànd ak ñun eh, jëmmal ñu ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla yombal lépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum jërëjëf euh, hmm? Serigne Serigne Mballo hmm? ci waxtaan woo am solo bi nga xamante ne moom nga ñu baax tey xam naa ni ñu ko waxee woon ci njàlbeen rek moom wax ko noonu ci mujj di sant Serigne bi nga xamante ne moom la àndal muy Cheikh Ahmed bi di al amin al am li majlisil a'la li si'ati ahli bayt ci Sénégal hmm. xam naa ne dañ koy jox kàddu gi su ko defee moom mu am benn taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane bu fekkente ne waxtu yu may nañu ko tamit am na ay laaj yoo xamante ne ak na ay mbokk yu koy laaj bu ñu ko waxtu yu may rek incha danañ ñëw ci laaj yooyu su ko defee sëriñ bi tontu ci ñu fàttali mbokk yi rek incha allah suba sëriñ Xasan si jóge ba Tiwaawan dañu fas yéene dara ci bi mu fas yéene ànd ak ñun ci innamal mu'minuna ixwa jullit ñëpp ay mbokk lañu kon ñu jox gi Cheikh Ahmed bi yi nga xamante ne moo ànd bi Eh, kay bi ñu ngi ñu ngi ziyaara di baalu àq mbooloo mi ci coono koor gi di ñaan buur bi tabaraka wa taala weer wi yàlla na ko yàlla barkeel nangu ñu suñuy koor ak suñu jaamu yàlla lépp loo xam ne mébét nañ ko ci jaamu yàlla yàlla defal ñu ko bi jahi rasul sallallahu alayhi wa ali ci cheikh ndaalu shérif li mu wax léegi la ma ci yokk bu bare bare na boo leen dégloo waxtaanam dafa ne jullit ñi am na loo xam ne dafa leen manqué lool ba tax na loolu ñépp ñépp ñoo ko nemmeeku seenug doole seenug barewaay seenug alal ak lislaam ni mu nosee maanaam discours islaam ni mu nosee nga xam ne amul benn contradiction raxma kulli dalik ak loolu yépp ni mu mënti mel ñu féete gannaaw loolu lu waral lii maanaam bu ñu doon càmbartal nit ku nekk bu fekkee da dem ba jaaxle dangay seet yow waa lu waral nga lompoñ ndax danga nga feebar wala am na loo bàyyi wala nangam ak nangam ak nangam. lenn dañu ne jullit ñi jamono ji ñu ñu amee isdihaar maanaam bi ñu demee ba dominer àddina bi xam-xam yi nga xam na tey euh, junj na ko fi xam-xam yooyu rëcc leen tàbbi ci yeneen loxo loxo yooyu di ko suuxat di suuxat di suuxat xam-xam yooyu ba tey ba génn ci kaawteef ba far sax dañ koy nëbb nit ñi mu mel ni ñoom ñoo ko sos fekk yàlla xam ne dañ ko jële ci lislaam nan lañ ko jëlee ci lislaam mooy bi jamono jullit ñi bàyyeekoo ban xeetu bàyyeeku moo leen daloon ba li leen borom borom bi tabaraka wa dénk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa dénkoon leen lan lañ doon sàggan ba mu ba mu denc seen loxo tàbbis yeneen loxo lenn kese la defe naa waa daara ji ñiy jàng lislaam am na lu ñu xam ci loolu mooy lan li ñu naan shuubiya shuubiya mooy nationalisme képp koo xam ne sàggan nga sa xeet maanaam yéen boroomu xam-xam yi yéen ñi nite fe euh, sàggan ngeen ba ñi nga xam ne dañuy suuxat ak xeet maanaam boo dikkonte ci xeet bés bu ñooñi buñ leen jiitoo musiba leen dafa mel ni yàlla tabaraka wa taala day génn loxoom ci yéen arab yi eggoon nañu ci foo xam ne képp koo xam ne du arab bu dugalee loxoom ci benn xam-xam dañ koy gedd mbir mi daal il faut que mu nekk mbirum araab bokk na ci lu simple bi tubaab yi jëlee xam-xamu mathématique xisaabiyaat lim tubaab yi jël seen euh, seeni lim waaxid isnaani salaasa ñu jël ko ci ñoom arab yi dañ ko gedd mooy un trois bii ngeen di bi ñuy jàng zéro de deux trois arab fran euh, tubaab yi nga ko tuddee les chiffres arabes lu tax arab yi gedd ko ndax bëgguñu ko bokk kenn ndax egg nañu foo xam ne foog nañu ñoom daal ñoom la yàlla fal donc duñ jël leneen ci keneen ñu gedd ko attiba imprimerie bi mu génnee di ñoom ñoo ko génnee ñu gedd ko maanaam lépp loo xam ne bokkale nañ ko ak ñeneen ñi rek ñu gedd ngir yëg seen bopp bépp boroom xam-xam lu toll lu mel ñoom Ibnu Khaldun bu leen critiquer ñu téye ay téereem ñu téere yi kenn du leen jàng nii la arab yi nekkee ba li ñu amoon yépp ci xam-xam rëcc leen lan moo leen ko yóbbee ashobia nationalisme nationalisme ñi ko xamul mi ngi tàmbaliwaat am si suñu jamono jii ci réewu tubaab yi ñu bàyyi ñu bare ñu ngi ci bàyyi xel ma yëgal leen ne shoobiya moo indi première guerre mondiale bi amoon Euh, euh, Allemagne France ak Angleterre deuxième guerre mondiale show bi moo ko indi woon ndax Hitler kat dafa ne ñoom ñoom seen xeet moo ëpp ci moo ñoo gën a kawe ci yeneen xeet yi la race aérienne képp koo xam ne bokkoo ci da ngay féete suuf muy xamb loolu di xamb loolu di xamb loolu ba jur première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale. showbiya boobu nationalisme boobu encore mu ngi ñëwaat jamono ji mooy ki ngeen xam yéen ñëpp président américain bi tudd Trump bi mu ñëwee léegi wàll na ko waa Brésil wàll na ko waa itali tubaab bi yépp ñu ngi teg seen loxo ci seen kaw bopp ndax xamoon nañu lii moo indi woon première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale mooy boddi compter man damay lekk ba noppi yow it nga soog a lekk maa la gën ci anam bu ñaaw nam nit yi amatu ametu fa da mel ni ab gaynde rek maa la ëpp doole dama lay teg tànk nangam ndangam ndangam nangam te lii nag mbokk yi dafa mel ni bu yàlla tabaraka wa taala képp koo xam ne yëkkati nga lu mel nii day rëq sa ndigg alquran mi ñu koy nettali ci lu xeet yi euh, jiitu woon yéen ñëpp xam ngeen histoire Firawna ak ak banu Israël Firawna nguur la woon goo xam ne dañu amoon doole qissatu Yuusuf xam ngeen ko bi Yuusuf fiyee gént ga na fat ko mu jël yuusuf alayhi salaam jox ko koomu réew ma yuusuf doxal koomu réew ma na mu ware ba xiif dalu leen na ci boppam ngir ndeysaan mu ormal leen comme que ay nitu diine lañu mu ne nañu jëli seen xeet yépp indi leen biir masra ñu jël leen ci àll bi ci désert bi ci Sina indi leen ñu nekk Misra ñu wutal leen ay barab yu tedd dañ leen ay kër yu mag ñépp rek leen ndax ay nit yu diine lañu li ñu am du ñoo ko moo ñoo ko amal seen bopp mais yàlla moo leen koo jox buur Firaaw nañu jëkkee ñoom ñépp ñu nangul leen loolu yëguñu rek. benn firawna nationaliste ñëw pour ñu xàmme lan mooy nationaliste na boo xam ne dafa jiital bool di compter mu ne waaw doxandéem yi moom lu tax ñu jox leen lii yépp bàyyiwu leen bàyyiwu leen bàyyiwu leen ba mu ne day nangu bépp cër boo xam ne firawna yu jëkk joxoon nañ leen ko ma fàttaliku firawna na du turu nit turu nguur la dafa mel ni nga ne dameel wala nga ñëwin buur ba noonu la mel firawna du turu benn nit turu ab eh, ab ab ay gouvernement yu doon jiitu la firawna boobu noonu la xoñotale waa banu israil nangu cër yooyu yemu ca mu jël leen ñoom ñépp defaa leen ay jaam foofu nag ñuy jooytu di ñaan yàlla tabaraka wa taala ba yàlla dig leen dina leen yónni koo xam ne daf leen di sowe génne leen ci lool mu yónni Muusa ni ngeen ko xame Muusa ñëw ne waaw Firawna man de yàlla amu yónni dama bëgg nga bàyyi waa banu Israël ñu dellu fa ñu fa ñu fa ñu fa ñu bàyyee ko woon comme que teraawe yi fi amoon yépp nangu nga ko yemoo ci nga jël def leen ay jaam dañ bàyyi yàlla moom ma yónni ñu delloo leen Firawna bañ ne ñii samay jaam lañu comme ni ngeen ko xamee moo na mu won ko kéemtaan yépp na bañ yàlla na ko bàyyee kook man traversel géej gi mu dóor yat wa ci géej gi firawna topp ko yàlla labal na donc nii la yàlla rëqi fir euh, euh, euh, na ci kanamu àddina bi yépp firawna boobu ba léegi muumeem boo demee ci musée yi ma fa ñu koy seetaan alxuraan tudd na ko lan lañ si jàngat képp koo xam ne maanaam xeet bu nar a toskare da ngay jiital boo di compter xeet wu nar a toskare bi yàlla bindee aadama ba tey bés boo jiitalee boo dikkante yàlla rëq sa ndigg na def na ko yàlla rëq ndiggam jullit ñi sàggan ba jël xeetuk arabite jiital ko yàlla folli leen wa in yatawallaw yastabdil qawman ghayrakum summa la yakunu amsalakum bés boo leen ñàkkee topp li ma li ma leen wax yàlla folli leen jox ko ñeneen ñoom it tubaab yi nga xam ne tey ñoom ñoo ñu jiitu feebar boobu mi ngi leen di dal mooy nationalisme bii tey di lëmb ci àddina bi ñun ci jamono ji ñu toll dafa am lu ñu war a jàngat bu baax a baax kii ak mbokk bi dañ ciy xuloo léeg ak ay boroom xam-xam di ngeen dégg ñu naan ay négritude wooteeg nit ku ñuul. naam am nañu lu ñu naqari am nañu suñu histoire dafa metti xeet yépp am lu metti wante nañu moytu bëgg fayu ba dellu ne dañuy askanoo ci suñu xeet laysa minna man daa ila al asabiya yonent bi artu nañu sallallahu alayhi wa alihi defal lépp waande bul woote ci xeet bokk képp koo xam ne woote nga ci xeet bokkatoo ci man naam di nga wone sëg yow nit ku ñuul nga bés bu fekkee am na ku taxaw sa kanam bëgg a yëkkati boppam ne la man ab nit bu weex laa lii laa lii laa yow it nga yëkkati sa bopp waande bu loolu weesee teg ko bu ci tabax mukk ab pas-pas bu ci tabax mukk ak nekkin ndax yàlla daf ko bañ anam boo xam ne dafa jéggi dayoo wax na ko léegi suñu borom bu ñuy bind waaw daf ñu bind ngir ñu jaamu ko inna akramakum indallahi atqaakum bu fekkee da xool balance bi ñuy xamee kan moo gën ku gën a gëm yàlla la yàlla wax balaa su gëm yàlla boo xoolee alquran karim bi ñuy jàng yépp yàlla ki mu gën a fonk mooy ibadullah waaw bu leen di bàkk mooy bàkk bi gën a foor ci yàlla tabaraka wa taala nekk jaamam ci loolu laay waxee ne waa ahlu tasawuf am nañu responsabilité bu rëy pour ñu xam li ñu amee mooy lan tasawuf ak irfan presque benn la du dugg ci détail yooyu waa ahlu shia irfan la ñuy wax waa ahlu sunna tasawuf la ñuy wax wante lan mooy tasawuf lan mooy irfan mooy jëfe makaarimul axlaaq firiwul ne nga ne nga mbubboo woone ab mutasawif la wala mbubboo irfaani laa dangay jëfe du ay discours jikko yu rafet ndax rasulullah dafa ne jitu li utammima makaarimal axlaaq dama ñëw ngir mottali tedd ngay jikko yi yonent yi yi ma jiitu woon la ñuy def suñu borom tagg ko innaka la ala xuluqin azim kon li julli yépp la ñuy woor yépp objectif bi mooy la ñu am makaarimul axlaaq makaarimul axlaaq limaam Xumayni qaddasallahu sirrahu daf ci wax wax ju am solo mu ne yonent bu ñu dellu si woon ci kaw suuf maa ixtilaafi sharaihim bokkuñu sharia du ñu wuute yonent bu ñu delloo si suuf du ñu wuute ngir lan ngir dañoo jiital makaarimul axlaaq ñoom rek ñoom ñoo mën maanaam déggoog ña ca des ñoom rek ñoo mën a wommat doomu aadama yi aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin yàlla ñu yàlla dimbale kontaan nañu yàlla def barke ci barab bi bi jahi rasul sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Cheikh Ahmed li ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante ne moom nga def ci li Serif Mball doon waxtaanee. xam naa ne lu mbokk yi rek ci laaj yi nga xamante ne rotoon na fi te sëriñ bi war ci tontu waxtu yi moo xaw a xat ba tax xam naa ne laaj yi incha allah dañ koy beral beneen jamono rek maa ne gërëmaat bi ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne moom lañu baaxee xam nañu xataayu jamono ji ak euh, yitte yu bari yi waaye nag euh, mu xam ne li ñu fekk si jar na ko ba tax ne kon ñu ngi ñaan yàlla. mu fay ñu ko gën jaa kawe fay fay ñu sëriñ bi nga xam ne moom la àndal muy suñu ahmed bi ak wax ju am solo bi ñu fi amal ak sëriñ Abo Kebe bi nga xamante ne moo ànd ak ànd ak ñoom ba woo ba Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa